بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين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 ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi woon ba tey ci tafsiru suratul ma'arij ci sunu jotaay bi weesu <coughs> gisoon nañ ci wala ci ñaari jotaay yi weesu gisoon nañ ci li nga xamante ne moom lañu ñu mënoon tuddee ak mbëmbëstal maanaam ngir tàmbale ko li nga xamante ne moom moo aju ci Euh, njàngat yi nga xam ne ñooy wër-wërloo ci saar bi su ko defee suñu duggee ci saar bi ñu xam ne ah waaw lii de comme que saar bi globalement lii lay wax maanaam nit ku nekk mën a xam ne ah man de maa ngi xaar lii ci euh, saar bi te lenn lu ci nekk buñ ci ñëwee incha allahu taala dinañ ci gën a taxaw indi ci li nga xamante ne moom mooy leeral yi nga xam ne moom mooy ci war incha allahu taala euh, ci lu askanonte ak. waxtu wi agit lu askanonte ak li ñu borom bi subhaanahu wa taala yenkewal ci xam-xam ñu ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu may ñu ñu dugg ci ci jàmm maanaam comme ni ko sama mbokk ci ci bismillahir rahmanir rahim jeexale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu may ñu kaddu yi nga xamante ne ñoom ñooy kaddu yi gën a sell kaddu yi nga xam ne ñooy yu mëdd kaddu yi nga xam ne ñooy yu gën rafet kaddu yi nga xamante ne euh, dina lamboo ak li nga xamante ne moom mooy li borom bi subhaanahu wa sopp te gërëm ko ci barke ki nga xamante ne ci moom lañu ñu wàccee ci moom alquran te moom mooy ki nga xamante ne bu woon moom weeru koor bi duñ ko am ak mboolem li nga xamante ne moom la lamboo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, kon Euh, balaa ñuy borom subhaanahu wa ta'ala dafa ñu wax ne wa idha qara'ta al-qur'ana fasta'iz billahi minash shaytanir rajim sooy jàng alquran na nga sàkku muslu ci buur yàlla subhaanahu wa ta'ala maanaam mu musal la ci bi nga xamante ne dañ koo jam dañ koo rëbb kon borom bi subhaanahu wa ta'ala Euh, ci aaya boobu dafa jàngale ne dafa wax ne képp koo xamante ne da ngay jàng alquran dafa am loo xam ne moom nga koy tàmbalee te moom mooy lan moom mooy nga muslu ci borom subhaanahu wa taala ci seytaane euh, li nga xamante ne moom la euh, maanaam kaddu googu kon moom mooy balaa ngay jàng alquran nga wax a'udhu billahi minash shaytanir rajim a'udhu mooy maa ngi ko muslu billahi ci buur yàlla subhaanahu wa taala maanaam kon maa ngi daw di laqatu ci ginnaaw bu bi subhaanahu wa taala parce que dañuy wax a'udhu ci mboolem loo xamante ne lu ñuy ragal la ak lu ñuy tiit ak lu ñuy daw wax aluuzu lépp loo xamante ne dañ koy wuti ji maanaam tey boo demoon di daw di wuti ji yàlla di sàkku ci moom dara danga nga naan aluuzu waaye bu fekkente ne da daw di wuti ci yàlla mais ngir rëcc ci dara da nga naan a'udhu euh, kon loolu moom mooy différence entre al-lawzu ak al euh, ak al-liyaazu ak al-iyaazu maanaam moom mooy euh, benn xaraf moo leen wuutale waaye xaraf boobu mënoon moom moo leeral lan moom moo maanaam benn bu ci nekk nan la taxawe kon moom mooy maa ngi dem di làqatu ci ginnaaw buur yàlla subhaanahu wa moom mi nga xamante ne moom mooy làqwaay bu mag bi moom mooy ki nga xamante ne képp ku wéeru ci moom doo daanu moom mooy ki nga xamante ne képp ku laqatu ci ginnaawam doo am lenn loo xamante ne lu la euh, euh, lu la lu dal la ci loo xamante ne lu la lu dut noonu la euh, comme li nga xam ne noonu la ko borom subhaanahu wa ta'ala waxe ne qul la yusibana illa ma kataba allahu lana waxal ne dara duñu dal lu dul xanaa loo xam ne borom subhaanahu wa ta'ala loolu la dogaloon ci moom la bindoon ci ñun kon euh, laqatu ci ginnaaw borom bi subhaanahu wa taala da gis ne déjà kon booy tàmbalee jàng alquran li nga war a njëkk moom mooy ne man damay dem laqatu ji ci ginnaaw borom bi subhaanahu wa taala laqatu ci yàlla mais ci lan mu ne mina sheytaani ci buñ ko waxee euh, joyal ko ñaare kiñ ci nam moom mooy iblis ndax moom mooy seytaane bu mag moom mooy ki njëkk ci seytaane yi waaye euh, léeg-léeg dañ koy wax maanaam seytaan mu nekk kon laamul jëns maanaam mooy taarif boobu li jëns la maanaam mooy genre comme tey bu ma nee euh, oto day daw picc day naw ak yu mel noonu li ma ci namm maanaam moom mooy picc genre am maanaam tibbu picc lépp loo xam ne noonu la mel rek day naw maanaam loolu ñu leen di tuddee njanaw euh, fii tamit bu ñu waxee seytaan liñ ci nam mooy lépp loo xam ne mooy kulla mutamarrid kullu mutamarridin minal insi wal jinni wa dawaab wa ghayri dalik mooy lépp loo xamante ne dafay fittirlu ci borom bi subhaanahu wa moo xam nit la moo xam jinne la moo xam dabba la ak leneen lu dul loolu euh, loolu moom moo tax seytaane boobu daa iman day dañu dina ñu jéema sànq wëlif borom subhaanahu wa taala alquran nag soo ci nekkee di ko jàng maanaam moom seytaane boobu day gis ne li nga li mu bëggoon yaa maanaam li muy doon bañ yaa ngi koy def boobaa moom dina la jéem a détourner ci boolem anam yi waaye moo tax kàddu googu am solo mooy nga làqatu ci ginnaaw buuru yàlla subhaanahu wa saa yoo xamante ne yaa ngi bëgg nekk ci lu baax yaa ngi bëgg di jàng alquran masalan yaa ngi bëgg jàng settantal kàddu borom subhaanahu wa taala comme ni nga xamante ne ñi ngi ñaan borom subhaanahu wa taala mu boole ñu fi ñi nga xamante ne ñu ngi koy def ci anam bi ñu ko bëggee maanaam da ngay gis daa iman seytaane daf lay a gàllankoor daf lay jéem a a tënk moo tax borom subhaanahu wa taala tooxut maanaam na ngeen jaamu yàlla waaye daal ne wajjitani bu tooxut na ngeen sori ittan mooy ittinab mooy nga sori wàllu ki nga xamante ne moom ñi nga xam ne ñooy ak tooxut comme ni ñu ko gisee ak tooxut moo ko seytaan ñooyam <coughs> comme li imam ahmad wax rahimahullah ne lépp loo xamante ne daf lay dummóoyuloo yàlla rek loolu tooxut la mooy tooxut mooy ku mbeew mbeew te ndax mi ngi jóge ci tooxoo euh, maanaam moom mooy euh, jéggi dayo beew waaw innal insaana la yatgha maanaam da ngay gis nit day beew bu kañ ar istaghna ah, su gisee ni mi ngi commencé woomal maanaam ñaare en général comme niñ koy gisee incha allahu taala ci biir saar bi bi mu naan eh, innal insaana xuliqa eh, halu'a eh, maanaam foofu daf ñu wax ne idha massahu idha massahu sharru manu'a wa idha massahu alkhayru idha massahu alkhayru sharru jazu'a wa idha massahu alkhayru manu'a maanaam Euh, kon su ko lu bon dalee nga gis muy xañe waaye su mu mu mu abattre mu damm mu lompoñ waaye su fekkente ne lu baax moo ko dal maanaam lu baax la am nga gis muy commencé xañe maanaam xañe googu maanaam da ci ànd nag ak mbeewte ñaare nit nii war na nit fu mu amee dara ba pare continuer euh, du beew après du beew maanaam du nekk di wane yëkkati ko ci kaw nit ñi ak yu mel noonu Euh, moo tax ñi yàlla musal ci seytaane ñoom ñooy ñooy ñi nga xamante ne seen am ak seen ñàkk yépp du soppi seen jikko ju baax bi nga xamante ne moom moo nekkoon ci ñoom seytaane kon euh, dañ koy wax taaxut tamit moo tax boroom subhaanahu wa ta'aala ne allahu waliyyu alladhiina aamanu yukhrijuhum min adh-dhulumaati ila an-nuur walladhiina kafaru awliyaa'uhum at-taaghut moom lu muy def yukhrijunahum ñoom lu ñuy def yukhrijunahum min an-nuur ila adh-dhulumaat yàlla mooy nga xamante ne mooy parandoowu di kilifa yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gëm te dëggu ñoom de daf leen di génnee ci lëndëm yi mboolem xeeti lëndëm yi am yóbbu leen ci genn leer gi nga xam ne mooy leer gi te mooy leeru islam mooy leeru alquran ak sunna am na ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy ñi wedd yàlla ñooñu seenu parandoo moom mooy ak taaxu mooy mboolem ñi nga xamante mooy seytaane yi képp kuy seytaane rek boo leen boole ñoo ñoo tudd taaxut mooy lan mooy ñi nga xamante ne dañuy féttéerlu ci borom subhaanahu wala euh, di jé di génn topp maanaam parce que taaxut parce que ku beew maanaam taxaa euh, mooy jéggi comme li Alxuraan wax innahu lammaa taxal mooy bi ndox ci saar bi jiitu suñu saar bi soo ko mooy bi ndox mi jéggee euh, jéggee mooy déluge bi bi mu amee moo ndox mi daa dem ba ëpp voilà ba ëpp ëppal voilà loolu mooy ak ak toxuya muy ëppal mbeewte ëppal buñu naan wolof yi dañ naan jiw daa ëppal maanaam mooy du def dara ak mesure bu normal maanaam li muy def day jéggi dayoo daa iman koo képp nag koo xam ne da ngaa génn ci topp yàlla rek ëppal nga maanaam li def garaaw na dangereux na euh, kon euh, ñooñu ñoom ñooy taaxoot ñooñu tam ñooy seytaan yi ñoom ñooy farandoowu ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu weddi yàlla lu ñu def ñoom dañ leen di génnee ci euh, lu baax maanaam mooy njub gi maanaam leer gi minal nuur ila zulumaat jëme <coughs> ak taaxut obligé wul ñu nekk maanaam ñuy dund réellement léeg mën na dem mën na nekk idéologie mën na nekk mentalité mën na nekk pensée mën na nekk benn système muy lépp loo xamante ne daal boo ko xoolee mu tamarit la maanaam moom ci boppam dafa fettiru génn yoon wi nga xam ne moom la yàlla tëral lépp lu mel noonu loolu moom la ñuy tuddee seytaane euh, kon euh, seytaane benn buñ ko waxee nag léeg-léeg maanaam de manière générale iblis lañ ci dugg maanaam iblis moom mooy ñaari seytaane bu mag bi euh, kon ñu ngi muslu ci borom subhaanahu wa ta'aala mu ñu ci seytaane bi nga xamante ne mooy ar-rajim ki ñu rëbb ki nga xam ne dañ koo jam ki nga xamante ne dañ koo sori mbaax ki nga xam ne dañ koo sori yiw euh, nit nag amul lu gën maanaam mu dem laqatu ci ginnaaw ak maam ci la yàlla borom subhaanahu wa ndax foofu rek lay mucc comme ni borom subhaanahu wa ta'aala wax fa firru ila Allah daw leen dem wuti ci yàlla moo tax gis nga feebar bi mbas mi ci jamono jii ni ñu ne. dëgg-dëgg euh, day jàngal nit ñi baat boobu fa firru ilallah daw leen ngeen dem wuti ci yàlla maanaam ngeen làqatu ci ginnaaw yàlla waaye naka noonu ngeen dem wuti ji ko ngir jot ci li nga xamante ne moom moom mooy moom la yor muy gënee la bi te du jeex du xaaj te maanaam jox joxe ko du ko wàññi dara te xañ la ko tamit du ko jariñ dara kon euh, daw leen dem ci yàlla daw leen ngeen wuti ci yàlla xool li nga xamante ne moom mooy li mu bëgg gërëm ngeen nekk ci loolu xool li nga xamante ne moom lay bañ ngeen sori loolu léegi nag baat bi ma maanaam malheureusement la ñuy wax li ëpp ci nit ñi li leen borom bi subhaanahu wa taala waxoon ne leen alam aqul ya alam ahad ilaykum ya bani adama allah ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin ne xanaa kóllërantewu ma woon ak yéen yéen doomu aadama yi parce que yàlla dafa kóllurante woon ñun laataa ñu ñëw ci suuf ne allah taabudu sheytaan ne bu leen jaamu sheytaane maanaam jaamu fii tegtalewul maanaam di ko sujjóota la di ko julli la di ko wutal ay rituel bis bu jox déedéet li muy jekki rek moom mooy euh, topp ko mooy ak paaxa maanaam bu leen topp sheytaane bu leen topp ay bëgg-bëggam voilà inni lakum minhu nadhirun mubin eh, eh, eh, allah ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin ndax moom kay ñeen la leen maanaam moom bu dul dara du dara itam leer na moom nekk na ko ci yéen te leer na mooy noon bu biir la mooy koo xamante ne moo rek loo bëgg loo xamante ne lu lay jariñ la moom dana def lépp lépp lépp lépp ba mu lor la maanaam ba lu jariñ lool doo ko am wala boog soo ko amee lu mu tuuti tuuti moom lu mu nekk nekk ci xéewal maanaam bis boobu ci lay nekk ci naqar ba faw parce que yow am nga lu la neex soo nekkee ci naqar itam maanaam naqar boobu lu mu néew néew néew loolu day indi ci moom mbégte bu rëy rëy boo xamante ne maanaam moom ak li mu situation bu mu nekk lu mu dramatique dramatique lu mu garaaw garaaw garaaw dootu ko toppatoo ndax lan ndax daf laa jàppee noonu yow doomu aadama maanaam kon moom ci mbégte lay nekk ak lu situation bi moom garaaw loolu ku mel noonu nag ci yow ba mu leer kooku wax dëgg yàlla demal ngay làqatu ci ki nga xamante ne moom moo lay xëcc laa sopp amal la la teral la yow yaay doomu aadama mu teral la teral teral nga gu euh, wax dëgg yàlla euh, kooku nga dem làqatu ci moom ànd ak moom moo gën ngay dem di ànd ak seytaan xaalu nit ñi nag lu bëree bëri comme euh, alquran wax tamit wa laqad saddaqa alayhim iblisu zannahu fattaba'uhu illa qalilun minal mu'minin mu ne dëgg-dëgg nag nit ñi euh, iblis dëggal na ci ñoom li nga xamante ne mooy njortam ji mu am parce que iblis dafa ñaaw njort ci doomu aadama yi iblis dafa jàpp ne doomu aadama amul dafa jàpp ne doomu aadama dafa doyee d'ailleurs looloo taxoon mu xeeboon moom aadama ba bi borom subhaanahu wa ta'aala nañ ko sujjootul mu bañ dafa jàpp ne mën mu ko gën dafa jàpp ne maanaam lu bari bari la jàpp ci doomu aadama jàpp ne doomu aadama mooy ki nga xam ne moom ñàkk dafa ñàkk xel borom subhaanahu wa ta'aala ne nag iblis njort bu ñaaw boobu mu am ci doomu aadama yi maanaam iblis dëggal na ko maanaam réalité bi nga xamante ne moom mooy réalité bi maanaam mujj naa am mujj naa nekk réalité fa moo tax ñoom ñëpp topp nañ ko ba mu des lu néew ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi gëm yàlla maanaam te gëm gi dëggu ci ñoom kon. baatu a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bi tax ñu taxaw ci tuuti maanaam doonte yaataluñ ko leeraloon nañ ko bi ñuy tàmbali tafsiru sourate Fatiha bi foofu moom yaataloon nañ ko mais fii nii dañ koy tënk euh, ngir rek li liñ ci namm rek ci wax ko ci indi baat boobu leer maanaam a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim am solo gi mu am solo mooy ne yow booy tàmbali di jàng alxuraan nga bàyyi xel ne ci yàlla ngay dellu mais que sa vrai noonu bi nga xamante ne moo mooy exploiter yeneen noonu yëpp parce que noonu doomu aadama yi du benn boobu kese du iblis kese mais ki nga xamante ne moo am capacité exploiter mboolem doomu aadama yi mboolem noonu doomu aadama yi exploiter leen de manière maanaam ci anam gi mu gën a yaatoo muy iblis muy seytaan te saa yu xëyee dina yabal njabootam ngir ñu tasaaroo ci kaw suuf ba pare bu ñu dellu see comme ni mu nekkee ci saxee ci xadis bu nekk saxee imam muslim rahimahullah bu ñu dellu see maanaam mu def mu xool kan ci moo def di gën a garaaw. bu defee mu jox ko ab trophée maanaam mu def jox ko buuñaa ba nga xamante ne rek ku nekk day ñëw di wax ku nekk bu waxee mu ne ko yow defoo dara ba ki nga xamante ne day ñëw wax ne moom fexe na ba jullit ñi déggoowuñ fexe na ba ndey ak baay maanaam ndey ak doom jàq na seen diggante reyante nañ fexe na ba mbokk yi reyante nañ maanaam ju jubóowuñ maanaam ak yu mel noonu mu mu mu Iblis kontaan daal ni yow yow yow daal di jàpp kooku. maanaam wokk ko ci ci moom félicité ko jox ko buuñaa bi ci kanamu ñëpp euh, moo tax sax dangay gis wolof yi ñun wolof yi euh, foofu borom bi defal nañu yenke woon nañu ko maanaam mooy ñun bu ñu gisee ñun seytaane ki ñu koy wax naan kii seytaane la mooy kii jaxase nit en général euh, nit ki mën naa nekk ci yeneen yu bëree bari yu doy waa duñ ko tuddee baax duñ ko tuddee seytaane mais buñ naan seytaane dëgg la sey kii mooy seytaane mooy kuy jaxase nit maanaam mooy lan mooy ki nga xamante ne moom mooy def li gën a garaaw ci mbir yi mooy fexe nan la nit ñi di yàqoo mooy fexe nan la nit ñi di bañ a toppee mais aussi mooy fexe nan la diggante jaamu yàlla yi maanaam nan lay yàqoo te xam na ni bu loolu bu yàqoo maanaam lu mbir yëpp a yàqu en même temps kon ñu dem làqatu ci borom subhaanahu wa taala yàlla nañu yàlla musal ci seytaane ba pare musal ñu tamit seytaane di am benn jeexital ci suñu diggante ñun jullit Euh, beneen mbir bi nga xamante ne maanaam ngir tënku maanaam mooy ne nañu maanaam loolu dénkaane la koo xamante ne dama koy dénk sans bopp waaye di ko dénk mbokk jullit ñépp mooy nañu moyta di ko di wax a'udhu billahi minash shaytanir rajim fekk suñu xaal mooy a'udhu bish shaytani min allahir rahim maanaam mooy la subhaana maanaam nañ moytandiku ne maanaam suñu làmmiñ naan yàlla maa ngi làqatu ci yàlla ngir mu musal ma ci seytaane bi nga xam ne dañ koo rëbb dàqe ko ci piyu yàlla ba maanaam loolu moom la làmmiñ bi wax fekk suñu xaal maanaam dans la vie de tous les jours lan la ñuy def mooy dañ naan seytaane ñu ngi làqatu ci seytaane ngir mën a mucc ci yàlla mais nga xam ne mooy ki yaatu jër mooy ki ki yaatu jër man maanaam mooy nag mooy Euh, mboolem lu la yàlla digal maanaam xaqiqatan sax bu ñuy wax waxu yàlla sax dalay gêner dalay déranger mboolem li nga xamante ne moom mooy lu lay tax sa bànneexu bakkan seytaane adduna euh, maanaam monde matériel bi ak yu yëpp maanaam nekk sa yitte kese maanaam mboolem loo xamante ne day waral loola yow loolu moom mooy li nga xamante ne ah moom moom mooy mooy sa bëgg-bëgg maanaam moom mooy sa jubluwaay. <coughs> ngay daw alquran ak sunna ak mboolem ñi ko incarné maanaam nga di ndaw daw kooku moom xaala moom mooy la ne mooy euh, maanaam contraire a'udhu billahi minash shaytanir rajim sheytaane nag ak ni mu mel làqatu ci ginnaawam maanaam ci ginnaaw yàlla rek moo la mën a musal ci moom moo tax képp ku bëgg a mucc ci sheytaane na dem làqatu ci ginnaaw borom bi subhaanahu wa ta'ala ci kaw loolu Euh, maanaam kon bu ñuy jàng alquran bu ñu waxee a'udhu billahi minash shaytanir rajim lu mu néew néew war nañoo teewlu baatu ne borom bi de subhaanahu wa taala ñi ngi nii di war a jàng téereem bu tedd bi ñi ngi nii di war a jàng alquran bu màgg bi ñi ngi nii di war a jàng kàddoom gi nga xam ne kàddu borom bi la subhaanahu wa taala mu defal ñu xéewal bu toll ni kàddu googu mu wàcce ko ci suuf ñu téye ko maanaam di ko jàng allah kaddu googu ñuy jàng nag laataa ñu koy tàmbali faw maanaam ñoo daal di def lu ñu tuddee ak taxal lii maanaam jéem a deñ lépp loo xamante ne ñaaw la wala loo xam ne lu taq la wala loo xamante ne maanaam cër seytaane la ci ñun maanaam ñaan borom subhaanahu wa taala mu laq mu maanaam ñu ci ginnaawam ngir mucc ci lépp loo xam ne seytaane la ak cëram bu ko defee maanaam ñu mën a taawu leer yi nga xamante ne ñoom ñooy rotee ci alquraanul karim maanaam ci kaddu borom bi subhaanahu wa Euh, kon bu ñu nee a'udhu billahi minash shaytanir rajim léegi saar bu nekk dafa am ci tàmbali gi bismillahir rahmanir rahim euh, basmala boobu nekk ci saaru alquran yi 114 lañ maanaam 114 basmala ñoo am ci alquran mboolem borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci ne maanaam parce que dafa ci sóoratu tawba amul basmala. maanaam amul basmala boo xam ne zahir bu feeñ amul euh, sourate Tawba rek moo ko amul kon ñëpp dëppoo nañ ci ne kon bas bismillahir rahmanir du aaya ci sourate Tawba waaye dëppoo nañ tamit ab partie la ci aaya ci sourate Naml comme wa innahu min Sulaymaan wa innahu bismillahir rahmanir rahim maanaam ci biir alquran ñëwaat na ko foofu ci sourate Naml anam kon innahu min Sulaymaan wa innahu loolu partie boobu benn partie la ci aaya bi et que moo jeexal kon dañ naan bismillahir rahmanir rahim partie la ci aaya yi euh, sóoratu Naml kon ci kaw lool am na 114 saar yu nekk ci 114 euh, basmala yu nekk ci alquran comme ni nga xamante ne noonu la amee 114 saar yu nekk ci alquran waaw nombre saaru alquran yi téeméer la ak fukk ak ak ñeent léegi saaru alquran yooyu saaru alquran yooyu nga xamante ne kon mooy cent treize saar yeneen yi ci des boroom xam-xam yi dañoo wuutee rahmatullah alayhim ndax bas basmala bi daf ci bokk waaw wala déet ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u xanafi eh, eh, eh, yi shafi'i yi lañ tàmbale ñoom waaw Shafi'i yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne rawatina seen imam bi euh, al imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Shafi'i al Muttalibi radiyallahu anhu moom dafa jàpp ne euh, nit basmala yi bismillahir rahmanir rahim dafa bokk ci saar bu nekk ci saari alquran yi ci saar bu nekk ci saari alquran yi bismillahir rahmanir rahim ak aaya la ci ki nga xamante ne maanaam moo naam moom ci kaw loolu kon bismillahi rahmaani rahiim bi ci fatiha aaya la maanaam da gis ne masala boobu daf leen a yóbbee tamit ci ñu jàpp ne bu ñuy julli bu ñu waree julli maanaam il faut ñu wax bismillahi rahmaani rahiim bi ci fatiha bi maanaam ndax dafa bokk ci saar bi ci boppam te fatiha soo ko julliwul soo ko tariwul sa julli du baax naka noonu bismillahi rahmaani rahiim bi day nekk lu war loolu moom mooy mazhabu Shafi'i rahmatullahi ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, fuqaha u xanaabila yi xanaabila yi rahmatullah alayhim rawta imam imam ahmad rahimahullah wax ju mel noonu ci nañ ko ci moom mooy ne bismillahi rahmaani rahim euh, ci yeneen aaya yi ci yeneen saar yi bokku ci waaye ci faatixa nag ci la bokk waaye sauf que ñoom ci julli dañ koy wax ci suuf maanaam dañ ko war a wax waaye suuf lañ koy wax muy kon ñoom suñu julli moo tax dañ wax bismillahir rahmanir rahim ci suuf daal di tari faatiha li ci des ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u maliki ak xan ak xanafi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne bokkul ci benn saar ci saari alquran maanaam bokkul ci benn saar ci saari alquran yi waaye dañ ko faa def maanaam tayammunan maanaam ngir barkeelu ak tamit maanaam lil mi maanaam ngir wane Euh, aaya bu ne maanaam saar bu nekk maanaam ñu ngi tàmbali saar sàngam ñu ngi koy waaj tàmbali waaye boobaa lënt-lënt bi moom mooy sóoratu Tawba kon maanaam kon bu fekkente ne bokku ci lu tax ak tamit li nga xamante ne moom lañ daan wax ci jamono yi saxaaba yi radiyallahu anhum ak salaf saalih radiyallahu anhum ne maa bayna diffatayni min kitaabillah wa huwa qur'an euh, lépp loo xamante ne moo nekk ci diggante ñaari pegg yi maanaam rëdd yooyu ñuy rëdd nga xamante ne booy bind alquran faaw nga bind ko ci biir te a'udhu billahi minash shaytanir rajim bi ko kenn du ko bind parce que bokkul ci alquran bi bu boobaa euh, euh, te euh, maanaam bismillahir rahmanir rahim bi dañ koy bind kon li muy tekki mooy bismillahir rahmanir rahim bi ci biir alquran bi la bokk bu boobaa tamit ñii mën nañoo wax ne. ah waaw ñun jàpp nañ ne ci alquran bi la bokk mais dañoo jàpp ne bokkul ci saar bi mais daf alquran la boo na ne dañ koy ñëw maanaam bismillahir rahmanir rahim dañ koy teg maanaam ci bokku saar bu nekk noonu ci soor taw Tawba nag kenn tegu ko foofu tegu ko fa ngir ne alquran noonu la wàcce yeneen bi sallallahu alayhi wasallam noonu la ko noonu la ko doon jàpp ala xaale euh, masala boobu tamit yaataloon nañ ko leeraloon nañ ko tekkantal nañ ko bi ñuy def tafsir sóoru Faatiha bi Euh, bismillahi mooy kon ci ci tur yàlla maanaam kon ci kaw loolu maanaam bu dee fuqahaa xanafi yi rahmatullahi alayhim ñoom tari bismillahi rahmaani rahiim waajib la ci maanaam bu far bu farata waaye bokkul ci farata yi julli mais mais ci waajib ci waajibaat euh, salaat lañ bokk maanaam mooy yi nga xam ne dafa war ci julli parce que ñoom dañoo teqale diggante farata ak lu war euh, ci kaw loolu ñoom bu fekkente nit ki daf ko dafa dafa tayu ko fàtte maanaam tayu ko parce que waajib ci ñoom loolu lay tekki ci biir julli maanaam mooy loo xam ne yow boo ko tayul bàyyi ko da nga koy sujootalal baada salaam da nga koy sujootalal baada maanaam parce que xanafi yi rahmatullahi ñoom baada salaam rek dañuy def seen seen seen seen euh, sëlmal yëpp baada seen seen kii yëpp baada salaam la euh, moo tax ñoom buñ ko bàyyee maanaam xanafi yi rahmatullahi boo ñu bàyyee bismillahi a rahim bi ci julli gi dañ koy sujjootalal baada salaam amaa yi nga xamante ne mais su fekkente ne nag tayu yaa ko tey bàyyi ko dara du la war parce que ñoom lu war boo ko bàyyee boo ko teyee bàyyi ko dara du la war ci julli gi maanaam parce que du yàqu julli gi ci ñoom ci ñoom du yàqu julli gi sauf que maanaam bàkkaar la doon boo xamante ne bu rëy nga am boo xamante ne masalan dalay xañ nga yelloo nga bokk ci ñi am droit ci ramu yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam te loolu xaqiqatan maanaam loolu mooy war na rek parce que lu toll ni rammu yenente bi sallallahu alayhi wasallam lépp lu la koy xañ maanaam loolu faratal maanaam loolu maanaam maanaam maanaam pour wax la ñoom waajib ni mu gara maanaam ni mu mel ci ñoom rek maanaam loolu daanaka moom ñu ne woon farata la rek daanaka benn la sauf que nag maanaam tekkantal bii lañ ci def ngir maandu te moom la ñu maandu tamit maanaam bañ a yëggale mbir mi naan sa julli yàqu naa amoo yëpp ñu bañ a yegg ci wax loolu euh, am na ñi nga xam ne ñooy Shafi'i yi moom waxoon nañ ko ñi nga xam ne ñoom ñooy Hanabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo sopp nga wax bismillahir rahmanir maanaam euh, sauf ci suuf nga ko wax kaw fuqaha Maliki yi rahmatullah li noot ci seen mazhab li noot ci mazhab bi moom mooy bismillahir rahmanir rahim bi doo ko wax du doo ko wax du tout maanaam boo ne allahu akbar rek alhamdulillahi rabbil alamin ndax xadis soxna Aisha bi radiyallahu anha bi nekk ci Muwatta mi ngi ci a saxe bi saxe mu ne kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam yabda'u salaata bi takbiiri wa bilhamdulillahi ci kabbar ak ci wax alhamdulillahi rabbil alamin maanaam moo tax ñoom dañ naan allahu akbar ak alhamdulillahi rabbil alamin waaye loolu tontu yi bari na te loolu leeraloon nañ ko mais ñu tënk rek tontu yi moom mooy bu njëkk bi moom mooy ne xadis yi nga xam ne ñoom ñoo wax ci euh, Euh, ñaan gi ñuy ñaan euh, euh, mooy mooy doa ul iftitah maanaam ñaan gi ñuy ñaan bu ñu ne allahu akbar baata balaa ñuy tari xadis yooyu wér nañ te sax nañ te leer kon loolu moom mooy wane ne xadis sax na Aysa bi radiyallahu anha faaw ñu gëndale ko faaw ñu interpréter ko beneen bi ci des moom mooy ne bu waxee day wax allahu akbar mooy kàbb mooy mooy bi njëkk mooy allahu akbar boobu kàbbar alhamdulilah rabbil alamin sóoratu Fatiha la ci nam comme ni nga xamante ne noonu la ñuy waxee saar bii ñu ne muy sóoratu sa ala saa'ilu ni ñuy waxee sóoratu Ikhlas sóoratu qul huwallahu ahad ni ñuy waxee maanaam euh, sóoratu mulk sóoratu tabaaraka allazi bi yadihil mulk sóoratu sajda ñun tuddee ko sa sóoratu alif lam mim tanzil ainsi de suite maanaam kon loolu euh, maanaam loolu la ci nam loolu mooy li nga xam ne moom la ñu di tontu rawatina ne yi wane dañuy wax bismillahir rahmanir rahim bëri na. donte nag fuqaha u maliki rahmatullah alayhim maanaam boo xoolee mazhab bi am na ay wuute yu ci am am na ñu ne lu war la waaye loolu nootul ci mazhab bi am na ñu ne euh, sopp nañ ko am na ñu ne euh, dañ koo sib kese te comme ni nga xamante ne noonu lañ gis maanaam biir bool borom koo xam ne amul kenn ku ne maanaam wax bismillah rahmaan rahim sa julli day yàqu amul am na ñu ne boo ko waxul sa julli day yàqu wala bu yàquwul itam maanaam di am maanaam di nga am euh, lu la ciy dal maanaam la fekk mooy lu lu lu garaaw yooyu ñuy nga xam ne moom lañ doon wax léegi maanaam comme ni ko Hanafi yi ci kaw loolu kon li nga xam ne mooy li gën a yenu mooy wax bismillahir rahmanir rahim comme li Cheikh Abdel moom ñoom ay Maliki lañ bi ko taalibe bi laajee nan ngay def booy wax da ngay wax bismillahir rahmanir ne wo mu ne mu ne mu ne waaw xam nga wax wax ko moom moo gën mu ne wuute gi ñuy wax naan wax bismillahir rahmanir rahim ndax dañ ko war a wax ak waruñu ko wax wuute googu moom mooy ci fuqaha yi la mais bu ñëwee ci aarif billahi maanaam ñoom amuñu wuute seen biir ñoom dañuy wax bismillahir rahmanir rahim daaj man euh, ala kulli euh, kon ba bismillahir rahmanir rahim euh, mooy bismillah maanaam maa ngi tàmbalee ci tur yàlla ci tur allahu fi yàlla Euh, boobu tamit yaataloon nañ ko defaloon nañ ko ay jotaay ay jotaay ngir firi bismillahir rahmanir rahim ci bi ñu tollee ci sourate Fatiha moo tax dañ koy tënk euh, bismi ngi tàmbalee ci tur yàlla maanaam baa lañuy wax ne ci tur allah yàlla buur yàlla maanaam kon baa boobu lañ maanaam baa bi mooy baawu basmala benn xaraf boo xamante ne bu yéeme xam ngeen ni euh, saaru maanaam xuruf hijaiy yi maanaam mooy lettre alphabétique yi xarafu arab yi ñaar fukk ak juróom-ñett la ñuy wax ne loolu la maanaam comme euh, demeure wu weer bi mu am yeneen bi sallallahu alayhi bi muy wax mu laaj saxaaba yi radiyallahu anhum nan ngeen xamee maanaam arab yéen lettres bi ñaata la ñu ne ko ah ñu de ñaar fukk ak juróom-ñett lañ ci xam mu ne ko mu ne leen sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen bi muy wàcc ci maam Ismaayila de alayhi salaatu salaam maanaam làkk arab bi ah, moom ñaar fukki ak juróom-ñett fukki la ak juróom-ñett mu ne. ñaar fukk juróom-ñeent yooyu ñu ne ko waaw ya rasulallah sallallahu alayhi ci boole lamalis bi mu ne leen waaw lamalif bi waaw ci la bokk maanaam kon mooy ñaar fukkeel ak juróom-ñeent euh, mais xam ngeen ni weer day mat fanweeri fan moom tamit léeg-léeg maanaam day mat ñaar fukki fan ak juróom-ñeent mais day mat fanweeri fan mu ne maanaam maanaam mooy mooy ne am na kon fanweereelu leer bu am fanweereelu leer bu am trentième te moom mooy baa bii nekk ci bismillahi rahmaani rahim par contre lettre boobu amul feneen fu dul ci bismillahi rahmaani rahim xatta bu ñuy wax iqra bi rabbika sax maanaam ni ñu bindee bismi bi du nekk loolu baa bii day nekk comme ab alif bu prolongé wu nekk baa loolu nag ay secret yu bëree bëri dañoo làqatu ci ginnaaw loolu moo tax ñuy wax sax ne borom xam-xam dañ koy faral di wax ne mboolem li nekk ci alquran mi ngi ci sóoratu faat mboolem li nekk ci téer yi yàlla wàcc yëpp mi ngi ci ñeenti téere yi alquran tawraat injil ak zabur mboolem yi nekk ci ñeenti téere yi mi ngi ci sóoratul faatiha sóoratul moom mi ngi ci alquran mboolem li nekk ci alquran mi ngi ci sóoratul faatiha mboolem li nekk ci sóoratul faatiha mi ngi moo tax ku am bismillahi rahmaani rahiim jarul nga am leneen maanaam liñ doon wax naan kama maanaam fi mbiri maanaam yegg ci yàlla mooy nga tàmb ma ma nga dem ba fa nga tàmbale woon nga yeggaat fa nit xam nga ni booy xool sax non seulement buy mokkal alquran fatiha lay njëkk mokkal mais hatta ba fatiha boobu bismillahi rahmaani rahiim la ciy njëkk mokkal boobu mooy ko bismillahi rahmaani rahiim boobu rek moom moo ëmb mboolem lu nekk ci Fatiha te mboolem lu nekk ci bismillahir rahmanir rahim mi ngi ci baalu trentième lettre boobu nga xamante ne amul feneen amul ci benn téere amul ci benn mbind amul ci làkku arab feneen furul ci alquranul karim te ci bismillahir rahmanir rahim kese la am gis nga suñuy suñuy bind iqra par exemple bismi rabbika iqra bismi rabbika baa boobu kenn du ko bindee comme ni ñuy bindee bismillah rahmaani rahiim dañuy bind baa bu ndaw bi mooy bi nga xamante ne cat rek la bu ndaw mooy comme bu normal bi ñu ak alif doo ko bind si alors que bismi dafa mel ne alif. bañ a nekk alif dafa fi nekk baa après ñu yokk ci siin bi maanaam mooy beneen alif bi dañ koo xaraf maanaam mooy dañ ko éclipsé dañ koo làq du ñu dugg ci di yaatal ci buntu boobu mais liñ ci nam rek mooy wane doole yi xaraf boobu maanaam trentième xaraf boobu parce lépp lu nekk ci baa bi ñu ngi ci tomb bi mi ngi ci tomb kon bismillahi rahmaani rahim maanaam baa boobu dañuy wax ne borom waxoy wuute nañ ñi naan lil isti'ana ñi naan lil tabarruki ñi naan lil musahaba ñu wax nañ leneen euh, mooy ngir sàkku ndimbal ñii ne lil tabarruki ngir barkeelu la ñii ne lil musahaba mooy ngir àndaale maanaam yooyu yëpp mooy lan euh, ala kulli maanaam euh, wax nañ ci ay wax yu bari yoo xam te ne leeraloon nañ ko bañ nekkee ci tafsir sootu Faatiha bi mais li muy tekki rek moom mooy maanaam maa ngi naan maa ngi sàkku ndimbal ci yàlla ci turu yàlla bismillah ak maa ngi sàkku di barkeerlu maanaam maa ngi nii di tàmbali li may tàmbali waaye maa ngi barkeerloo turu yàlla wala boog lil musaaxaba lii may tàmbali ngir lan ngir àndaaleeg turu yàlla maanaam maa ngi ànd ak turu yàlla di def maanaam mooy ne yàlla daa iman mooy nga xamante ne ah, euh, moom mooy euh, moom lay àndal ci mbir mi donte li ëpp ci borom xam-xam rahmatullah bi ñu sukk li ñu wax foofu di ko dëgëral moom mooy al isti'aana mooy ne ngir sàkku ndimbal la baaboo comme tey da nga dem asta'iinu billah maanaam comme euh, comme li alquran wax ista'iinu billahi wasbiru maanaam sàkku leen ndimbal yàlla te ngeen mun comme ala kulli xaalin yii yëpp maanaa yëpp mën nañ cee làmboo moo tax faw mu am loo xam ne xasaful muqaddar la mooy loo xamante ne dañ koo nag dañ koo dañ koo euh, éclipsé dañ koo dindi far ko waaye dañ koo nag nattale mooy lan mooy maa ngi tàmbali mooy ab ab da'u ab da'u maa ngi tàmbali bismillah bu dee damay def dara leneen maanaam bu mën na maanaam bi maanaam qara'tu bismillah maanaam maa ngi jàng tur yàlla di dimbali ko tur yàlla maa ngi jàng alquran maa ngi bind lettre daa tàmbali bismillah rahmaan daane maa ngi tàmbali bind lettre bi maanaam di sukkandiku ko yàlla maanaam loolu euh, ismu mooy mi ngi jógee ci assimatu euh, wala bokk ci assumuwu ñi nga xam ne ñooy euh, dañ naan ci assumuwu la jóge bi te ci yëkkatiku ñi nga xamante ñoom ñooy kuufi yu ne ñoom dañoo ne ci assimatu la jóge waaye bi wér comme niñ ko yaatale woon liñ ko leerale woon foofu moom mooy ci assumuwu la jóge maanaam moom mooy yàlla dafay maanaam dafa eh, maanaam mooy ni tur dafa dafay dafay mandargaal ki nga xamante ne moom lañ ko tuddee muy borom subhaanahu wa taala turam yi noonu la mel te mboolem turam yi noonu lañ mel maanaam muy ay tur yu leen yu koy mandargaal ba noppi mu nekk loo xam xamante ne daf koy tegtale mu yëkkatiku moom borom subhaanahu wa taala eh, nekk ki nga xamante ne eh, kon turam yi amul fu mu tàmbalee maanaam mooy depuis maanaam ci asal la la la incarné tur yi xaarul ba bind mbindeef doog a maanaam doog a tudd turam yi déedéet waaye turam yi daf leen a mës tudd naka jekk comme quoi wuuteeg li mu'tazila yi xalaat mais moom borom subhaanahu wa ta'aala dafa mës tudd turam noonu la leen tudd naka jekk waaye nag day feeñal jeexitalu tur yi jeexitalu tur ñoom ñooy feeñ ci jamono ñoom ñooy feeñ ci espace yi ñoom ñooy feeñ ci mbindeef euh, as ismu nag fii am la lu am solo lu tax ñu naan bismillah maanaam allah nga yàlla. Euh, moom euh, nga xamante ne léegi mu naan damay tàmbalee ci turu yàlla yi maanaam damay sukkandikoo di sukkandikoo ci tuur yàlla maa ngi barkeelu ci turu yàlla yi mais maa ngi euh, activé maa ngi activé ci man turu yàlla yi parce que euh, comme dañ annexé wax bi maanaam mooy mudaafun léegi la loolu saa yu amee suñu annexé benn wax loolu li muy tekki mooy lan mooy wax moo maanaam benn mbir comme tey bu ma nee euh, euh, ma mën a daaru maanaam këru Zayd bu ma ko waxee li muy tekki moom mooy kër yi Zayd am yëpp voilà comme nit tey bu bu ne woon tallaqtu imraati euh, fase naa sama soxna bu ko waxee noonu ci arab li muy tekki moom mooy bu dee ñeent la amoon mooy ñëpp fase na maanaam loolu moom mooy parce que ni bu ñu annexé mbir mi noonu lay demee kon bu ñu nee ismullahi tur yàlla li muy tekki mooy asmaullahi kullaha tur yàlla yëpp loolu nag ñu ci volet bi ñu ci bëggoon a ñëwee mooy ne borom subhaanahu wa dafa ñoo lan ah, maanaam moom mooy borom subhaanahu wa taala daf ñuy wax ne yaa ngi jàng alquran wala yaa ngi tàmbali mbir mu nekk. mais balaa nga kaa jëlal sa temps nga wax bismillah comme li hadith bi wax kullu amrin bi badin lam yubda bi ci beneen riwaaya fa huwa abtar bépp mbir boo xamante ne bu ñuy bàyyi xel la bu am solo la te tàmbalee wuñ ko ci bismillah mbir moom lu njàdde la lu dog maanaam day am tout le temps lu ci manqué mooy ne looy tàmbali lu ne moo tax nga gis ñaan yu bari bari bu ñuy tàmbali dara maanaam baatu bismillah dina ci nekkaale lu tax parce que bismillah boo tàmbalee bismillah maanaam da ngay tàmbali dara maanaam loolu lépp loo xamante ne moo tax da kaa dafa am solo rek nga war koo tàmbali fa tàmbalee ko bismillah parce que soo ko tàmbalee bismillah borom subhanahu wa ta'ala dina la ci dimbali di nga ànd ak barke tur bi tur yàlla ci mbir moomu ba seytaane bu ko mën a lor moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ñu su fekkente ne saa yoo xëyee di nga ne bismillahi alladi la yadurru mi ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim ñetti yoon boo xëyee ba ba ngay gont dara du lor soo ko waxee boo gontoo ba maanaam ngoon boo ko waxee ngoon ba suba gi dara du lor ci bis ci guddi booba ñetti yoon mooy nag mooy maa ngi tàmbali ci tur yàlla maanaam xëy na. maa ngi nii kon di tàmbali ci tur yàlla moom mi nga xamante ne ak turam dara du la lor laa yadurru ma'a ismihi shay'un amul lenn lu lay lool bu fekkente ne turu yàlla boobu mi ngi ànd ak yow fil ardi ju ci suuf si wala fi samaa'i du ci si asamaan si woowu woote moom yàlla as-sami'u moom mooy kiy dégg dégg matale lépp al-alimu mooy ki xam xamam daj lépp kon euh, turu yàlla nga tàmbalee ko noonu moo tax bu ñuy jàng alquran tamit gis nga. nga wax a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim ngir muslu ci seytaane lépp lu nar a yàq njàng mi yàlla sorel la ko waaye nga tàmbalee nag léegi ci tur yàlla euh, loolu tamit daf ñuy yóbbu ci beneen mbir mooy ne bépp mbir bu ñu ne war a nekk rek kon ñu war cee tàmbalee tur yàlla waaye tamit euh, tàmbalee tur yàlla boobu maanaam jëfandikoo tur yàlla boobu ah jariñoo ci tur yàlla boobu barkelloo ci tur yàlla boobu àndaale tur yàlla boobu loolu daa man euh, day amee dafa war a am ci bis bu ne ci lu ne maanaam mooy nga maanaam mooy lan mooy nga activer tur yàlla yi ci yow maanaam tur yàlla yi faw nga activer ko ci yow maanaam ci sa bopp loolu mooy lan nan lañu activer tur yàlla ah activer tur yàlla yi ci yow lan mooy activer tur yàlla yi d'abord ci yow maanaam mooy parce borom subhaanahu wa ta'aala bi mu la defee nga nekk doomu aadama allah def la ngay nekk xalifa ci kaw suuf comme ne huwa alladhi ja'alakum xalaa'ifa fil ard moom yàlla moo leen def yéen ngeen nekk ay xalifa yàlla ci kaw suuf kon nekk xalifa yàlla ci kaw suuf du particulier du particularité kenn bàyyi keneen doomu aadama yi borom subhaanahu wa ta'aala daf leen def ngeen nekk xalifa yàlla ci kaw suuf naam xalif xilaafa gi nag léegi degré xilaafa gi dana wuute selon nit ñi. am na ñi nga xam ne ñoom ñooy borom xilaafatul uzma moo tax ñuy takkantal sax d'ailleurs di wax xilaafatul uzma bi mel ci kaw suuf mooy nga nekk ki xam ne kon yow yaa yàlla ci kaw suuf xalifa xaqiqatan euh, bi ma ci gis am na ñu koy firi vicaire ñi ko firi lieutenant wala yooyu mais baat bi ma gis ne amaan na mooy baat bi ko gën a firi mooy mandataire maanaam dañ la jox mandat ngir nga taxawuñu ngir nga maanaam yàlla daf la jox mandat ci kaw suuf ngir nga taxawu ko nekk kiy représenter yàlla non seulement ci kaw suuf mais ci univers bi yëpp ci univers yëpp moo tax nit am sañ-sañ ci mën exploiter univers bi yëpp mën explorer univers bi yëpp mën a dem ci découverte univers bi yëpp ba pare lenn lu nekk ci fu nekk ci univers bi mu mën koo jël jariñoo ko loolu yàlla doomu aadama la may du jinne du malaaka animaux yi yeneen yi ci des moom waxaala wuñu leen parce que gis nañ ko réalité bi amul lenn amul kenn amul benn mbindeef bu yàlla may mu war a explorer univers pour kudul doomu aadama comme li alquran wax wa saxxara lakum moo ko wax de wa saxxara lakum maa fi samaawaati wa maa fi ardi jami'an minhu moom yàlla moo leen tàggatal mboolem li nekk ci asamaan yi ak mboolem li nekk ci suuf yi maam yéen doomu aadama yàlla la moo leen ko tàggatalal tàggatal ak tasxiir mooy mettre à disposition assujetti yi loolu mooy tàggatal kon daf leen a tàggatal lépp ba nga xamante ne yow moo tax euh, ñi ngi xoole ji li nekk ci euh, planète sangam ñi ngi xoole ji explorer ñu li nekk ci galaxie sangam ak yooyu yëpp loolu yëpp jombul doomu adama wallahi jombul doomu adama alquran wax na ne mboolem li nekk ci asamaan yi univers yi ak suuf si lépp yàlla daf leen koo tàggatalal daf daf ko assujettir daf ko mettre à votre disposition yéen doomu aadama yi tàggat comme yéen yéen parce que lu tax parce que yéenay xalifa yàlla ci kaw suuf maanaam kon bu ma nee damay ànd ak bismillah parce que moo tax yàlla jël turu yàlla yëpp mu def ko ci doomu aadama doomu aadama maanaam turu yàlla yëpp yëpp ko rang moom yàlla moo tax mu ne mu ne wa allama aadama al asmaa mu xamal maam aadama mboolem tur yi mboolem tur yi ak li nga xam ne moom la bind moom la tur yooyu amal jeexital yi nga xam ne ñoo nekk ci tur yooyu kon yow yaa ngi jàng alquran alquran bi nga xamante ne moom moo incarné maanaam moom moo mooy kaddu borom subhaanahu wa taala bu mat bi maanaam kon yaa ngi koy jàng ne maa ngi activé tur yàlla yi ci man waaw ngi nii di ànd ak tur yàlla maa ngi utiliser tur yàlla yi ci lu nekk nag noonu nga ko war a def dans la vie maanaam dans la de tous les jours maanaam waru nekk rek loo xam ne danga naan euh, comme damay dem nii damay nekk ci tur yàlla ci tur yàlla lay activer yeneen yi déedéet parce que tur tur ci boppam day indiquer lan sifa melo maanaam foo déggee tur maanaam ci tur parce que am na asmaa zaat yi xam ne ay tur zaat la nekk nekk am nañ mais mu am tur yi nga xamante ne moom mooy yi nga xam ne day indiquer sifaat yi yenn yi mooy melo yi attributs yi yenn yi di indiquer al af'al jëf yi yooyu la ñuy tuddee souvent al awsaf mooy wasf yi comme par exemple dinañ ko gis incha allah bi mu naan zil ma'arij moo tax zil ma'arij par exemple boo ko xool ci 99 nooy du ci bokk zu tawli du ci bokk zul arshil euh, majid zul arshil azim maanaam bokkul ci 99 tours yi par par exemple mais zul jalali wal ikram bokk na ci mais euh, wasf yi nga xamante ne. moom mooy melo yi nga xamante ne mooy melo yi borom subhanahu wa loolu duñ jeex loolu duñ jeex amul fuñ tàmbalee amul fu mu yam yooyu amul fuñ tàmbalee amul fu mu yam borom ko ci doomu aadama loolu dafa bokk ci mbir yi gën a yéeme li tax mu yéeme mooy dafa tënk li nga xamante ne moom mooy. Euh, lu dul jeex mu dugal ko ci lu jeex luy jeex laa ilaha illa allah lu dul jeex la jël dugal ko ci luy jeex maanaam doomu aadama da gis ne dafa tënk dafa dafa dafa tënku yaramam bii nii jëmmam bi haykal bi nii maanaam boo jëlee jëmm bi forme bi nii structure nii maanaam boo gisee ci biti mu dafa tënk ci biiram maanaam dafa tënk xolam dafa tënk ruuxam dafa tënk secret sirom dafa tënk beneen àdduna ci moom bu tudd aalamul axfa maanaam bu gën a làqatu encore bi nga xamante ne foofu lay communiquer ak ruuxam te ruuxu yàlla ak doomu aadama bi dañuy communiquer daal man ci àdduna boobu dafa tënk euh, euh, mboolem mbir yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir doomu aadama lépp ci la ci benn jëmm la nekk ni comme arache ni mu ni mu ni mu matalee àdduna bi wërëm mu univers tënk ko maanaam jëmm doomu aadama moo représenté arache boobu nga xamante ne lépp moo ko tënk mais luy dul jeex la jël jël luy jeex dugal ci biir maanaam jël non dugal ko ci lu dul maanaam lu dul jeex la jël dugal ko ci biir luy jeex maanaam mooy dox mooy mooy nit ki turam yeeg yàlla ak meloom luy jeex te loolu bu ñu ko xoolee ci exemple bu ndaw mooy dañ naan la benn cercle cercle bi dafa dafa risque dafa restreint dafa bi ma defar nii sama loxo dafa tënk pourtant une infinité de points ñoo ci ne maanaam li ci nekk ci point du jeex infini la ànd ak ne moom ci jëm boppam dafa tënk moom dafa restreindre loolu di nga comprendre ni yàlla ni mu amee capacité ci lu ne mais am capacité jël lu dul jeex te mooy turam yëg melo bi ba pare ràng ko doomu aadama ba pare nekkoon ak activé leen maanaam mooy ci doomu aadama du turu yàlla yëpp ak melo yi yàlla yëpp ñoom ñoo activé wu ci doomu aadama ni mu nekkee nii mais sauf ko doomu aadama moom moo leen war a utiliser activer leen moo tax nit ki plus muy activer turu yàlla yi ci boppam plus muy lan muy jege yàlla maanaam loolu bu boobaa nan lay def parce que ma maanaam parce que doomu aadama def nañ ci moom lépp parce que bi mu nekkee maam aadama lañ ko xamal moom lañ ko jox léegi day transféré ci doomu aadama ku nekk parce que moo ko jur hmm? day transféré wu ci doomu aadama bu nekk sauf que du activé wu ci doomu aadama gu nekk mais doomu aadama bi moom mooy tarbiya bi yëpp loolu la mooy nan lay activé pour yàlla yi ci jëm ci ci jëmmi nit ki loolu moom la ñuy wax tarbiya mooy activé turu yàlla yi ci jëmmi nit ki mooy lan euh, nga ni ah, man de yàlla dafa baax damay activé mbaax ci man bu boobaa activé nga tur boobu ci yow yàlla dafa yaatu yërmande man damay am yërmande ma activer ko ci man boobaa activer ni pour yàlla boobu ci yow yàlla day jéggale dafa yaatum jéggal jéggale kon man tamit damay jéggale damay jàng jéggale yàlla mooy as-sabuur mooy mu muñaakonde dinañ ko gis incha allah ci saar bi dum naa ko fas bi sabran jamiilan maanaam ak foofu secret bu bu rëy bu fa nekk voilà nga xam ne quatre vingt dix bi sax sabuur la jeexe euh, maanaam mu activer nga ne naa activer muñ ci man mais muñ kooku day ànd ak kon lan résistance maanaam résister ci lépp am patience maanaam di mën di ndànku di xaar endurance maanaam dans la lo dans la durer maanaam bu affaire bi guddee yàggee tam mu mën a taxaw mën mën a résister voilà constance mooy mën di sax ci dara nekk ci ainsi de suite ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne moom la muñ làmboo voilà yàlla moom mooy as-Sattaar kii suturaalaate waaw di sàng nit ñi mbalaanu sutura man tamit kon damay activer loolu ci man damay activer sàng mbalaanu sutura yi sàng mbalaanu sutura nit ñi d'abord sama bopp laa koy tàmbalee mooy su ma defee bàkkaar damay ne yàlla day suturaal na ma mën naa suturaal sama bopp waaye def lu bon ba pare ñëw taxaw ci mbooloo mi di ko fa waxtaanee wala sax ma koy reetaan di ko kafe ak di ko foowee loolu moom mooy ne yaa ngi désactiver tour boobu ci yow voilà maanaam il faut que lu nekk ngay ngi jël wala activer tour yàlla maanaam tour yàlla yooyu nag nga xamante ne moom mooy ensemble boobu moom mooy mooy mooy shajaratul kaw ni mooy garab bi nga xam ne mooy garabu univers bi kenn moo ko incarné ci anam bi mu gën a mate muy yent yàlla mate sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu bokk ci moom ni ñu koy melale mooy sajaratul kaw kon da gis sax beneen maanaa bu nekk ci ginnaaw waxuma ne maanaa boobu rek la aaya bi am de mais beneen maanaa la bu aaya mooy wala taqrabu wala taqraba hadhihi shajarata fa bu leen jege garab gi bu ko defee bokk ci ñuy tooñ mooy lan yeneen bi sallallahu alayhi wa dafa melalee euh, euh, maanaam alquran sax moo ko jiitu mooy shajaratan tayyibatan maanaam kalimatun tayyiba mooy kàddu kàddu laa ilaaha illallaah bu melale ko lan ka shajaratin tayyiba kéem garab goo xam ne dafa teey maanaam mooy garab gi nga xamante ne kon maanaam dafa melale baatu laa ilaaha illallaah waxoon nañ ne nga xam ne ndekete baatu laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullah sallallaahu alayhi wa sallam mooy lépp naka noonu tamit euh, garab googu noonu la mel maanaam mu melale ngëm yàlla garab. boo xamante dafa am 66 wala 67 branches xadis Seydina Abu bi nekk ci Sahih ci ñaari Sahih ah ba pare daan ni adnaaha daan ni a'laaha bi ci gën a kawe mooy shahadatu an laa ilaha illa allah mooy kon baatu seede baatu laa ilaha illa moo gën a kawe lépp maanaam moom mooy non seulement racine bi mais moom mooy moom mooy maanaam bu ñu naan branche bi gën a kawe maanaam moom mooy tronc bi parce que xam ngeen ni dàttu garab gi. moom boo ko xoolee ni mu mel noonu branche la mais moom mooy branche bi nga xam ne mooy branche centrale bi nga xam ne yeneen branche yi moom la ñu la ñu tibbee moo tax mooy branche bi gën a kawe mooy baatu laa ilaha illallah bi nga xamante ne mooy bi ci gën a suufee addinaa bi gën a suufee ci branche maanaam mooy boo demee ci car yi car yi car yi car yi ah, bi gën a tuuti li nga xamante ne moom mooy ramification bi gën a ndaw ci biir branche yi garab yi muy garabul ngëm maanaam yeneen bi saa saa moo ko doon al iman la mooy garabu ndum mu ne a imaatatul aza tariqi mooy nga toxal ak aza mooy lu mën a gêner al aza mooy loolu loo xamante ne day gêner quoi nga nga toxal ko fan an tariqi ci mbedd bi ci yoon bi loolu moom mooy lan loolu li muy tekki moom mooy képp koo xamante ne maanaam li gën a tuuti ci nga bokk ci ñi incarné ngëm maanaam kon ngay activer benn branche ci branche yooyu ji ci garab bi maanaam nga xam ne ñoo composé garab adduna boobu nga xam ne moom lañ ne bu ko kenn laal bu ko kenn jege maanaam mooy bu kenn dagg bul dindi dara ci garab boobu mooy lan li gën a tuuti mooy lan mooy mooy garab mooy imatatul aza anit tariq mooy lépp loo xamante ne ci mbedd mi mooy liñ naan alalu buur la maanaam liñ naan bedd mi mbeddum mbuur la euh, wolof moom bu nee na mbedd mi mbeddum mbuur la lim lim ci namoon yàlla nañu yàlla sàmm maanaam mooy lu ma neex def mooy lu ma neex def ci mbedd mi bu ma neexee yàq garaawul parce que de toute façon man moom moo ko yow moom moo ko buuroo ko moom alors que yeneen yeneen bi sallallahu alayhi wasallam li mu la wax ne la mbedd mi mbeddum buur la mooy na ngaa war a fexe ba képp ku ñëw ci pénc mi képp ku ñëw ci mbedd mi maanaam gis ne moom ci la bokk maanaam gis ne set na rafet na lépp lu ci naroon a yàqu am na ku mu fi jiitu dindi na ko ainsi de suite lépp loo xamante ne nag ci mbedd mi maanaam loo xamante ne nit ki bu ko gisee wala bu ko déggee wala bu ci xelam demee day nekk benn gêne naqar wala ah lii day wax dëgg yàlla munoon na fee bañ a maanaam loolu. lépp loo xam ne noonu la mel mbedd moomu koo xam te ne bu fa ñëwee loolu lay gis rek danaan lan danaan ah wax dëgg yàlla day su ma sañoon lii moom bu fi nekk quoi jullit bi gën a tuuti maanaam bi nga xamante ne moom garab googu laalu ko maanaam moom lañ ko wax naan maanaam car boobu au moins car boobu tax bu ko laal parce que car yooyu garab gi bul bul bu leen ci laal dara parce que fa takku naa mi na zaalimiina soo leen ko laalee da ngeen di bokk ci ñuy tooñ ci ñu injuste mooy lan li ci gën a mooy loo fekk ci mbedd maanaam mbeddu nguur li ñu naan mbeddu nguur mooy place publique yi mbedd yi ainsi de suite maanaam mooy soo nekkee ci biir nit yi fi ñëpp di daje nga mën a nekk ñun lu ñuy tuddee ci suñu jamono citoyen modèle maanaam nga am comportement bu bu bu baax ba nga xam ne doo doo nekk yow problème ci biir société bi loolu mooy li gën a néew ci jullit mooy ku ko gis xam ne kii de du problème ci dëkk bi du problème ci réew mi kii de du du indi ay jafe-jafe kii de du indi ay yàq-yàq loolu mooy li gën a néew après nag nga yéeg nekk maanaam di yéeg nag ci ay yeneen jikko yi di yeneen jikko yu baax yi ba incarné baatu laa ilaha illallah moom mooy yaa ngi ciy njobbatal bi baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam mooy yaa ngi ci njobbatal bi maanaam kon buñu naan activer turu yàlla yi loolu moom mooy li nga xamante ne moom lañ ci jublu mais nag nan lañ koy activer parce que nit ki mën na ne nan la ñuy activer loolu borom subhaanahu wa taala nga gis daa iman mu indi sabbih isma rabbikal a'la sabbih bismi rabbikal azim ah euh, maanaam mooy sabbal sabbal baatu sabbal mooy la baatu sabbal mooy sabbaha mooy as-sabhu moom mooy fii. mooy lan mooy duggal ci turu yàlla yi xamal turu yàlla yi jàngal turu yàlla yi ak melo yàlla yi maanaam d'abord nga jàng nga wéetal yàlla nga jàng tawhid sa pas-pas nga wéral ko ci ni nga xamante ne noonu la dëppoowee ak alquran ak sunna noonu la dëppoowee ak li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jàngale sa pas-pas na dëppoog loola na dëppoog boroom xam-xam yu mag yi nitu yàlla yu sell yi nan ban pas-pas lañ amoon parce que am nga ci exemple nga jël pas-pas bu baax bu sell boobu nga xamante ne sa digganteeg sa borom la subhaanahu wa ak ni nga war a jàppee mboolem ni nga xamante ne moom la wàcce ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam sa pas-pas bu boobaa tamit tur yàlla yi ak melo yu nga maanaam nga di ko ah, di tudd yàlla di ñaan yàlla ah, di dellu ci yàlla di wéeru ci yàlla moo tax julli am solo nekk jaamu yàlla bi gën a parce que day permettre ngay activé loolu moo mu la wax inna salaata inna salaata tanha anil fahsha'i wal munkar taxawalal julli parce que julli day tere njombuteef yi mooy yu garaaw yi wal munkar ak yu ñu sib yu bon yi maanaam ngay xool maanaam ngay explorer mooy sab xalool mooy ngay explorer turu yàlla yi ak melo yi voilà nga jéem xam yàlla yan mooy turam yi tur tur bu nekk nga jëm koo jàngat nga jéem koo xam nga jëm koo ah settantal nga jëm ko jàngat après nga jëm jëfe parce que day am tam partie boo xam te ne day am taalluq ak taxaqquq tur yàlla yi noonu lañ mel taalluq ak taxaqquq taalluq mooy lan mooy aju gi may aju ci yàlla yi bu ma yàlla ku yaatu yërmande la ma mooy ne sama xol aju ci ne yàlla moom rek moom mën a yërëm yàlla laa yaakaar waaye taxaqquq mooy man tamit damay incarner yërmande googu jëme ko ci mbindeef loolu mooy incarnation noonu la ñuy activer tur yàlla yi ci yow moo tax la leen nga gis nit koo xamante ne day am nenn nu mu mel baaxul c'est parce que dafa am benn ci turu yàlla yi bu activé wuwul ci moom moom na wër tur boobu ban la mu activé ko ci boppam maanaam nga gis kon bismillah maanaam kon alquran du rek maanaam dañ koy jàng rek bismillah rahmaani du noonu tout le temps da nga koy jàng mais deel settantalaay maanaa yi nga xamante ne te da gis tamit lan moo tax maanaam da ngay gis lenn ci secret yi tax maanaam basmala bi nekk ci boppu saar bu ne mu nekk ci boppu saar bu ne parce que lii yëpp moom mooy li résumé adduna yi nit ak dundu nit euh, ci jotaay bi weesu dinañ ko yeggale dugg ci saar bi incha allah euh, ñu ngi ñaan borom bi euh, subhaanahu wa mu may ñu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 بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب